sëriñ Touba nee na jamono ngi ñëw joo xam ne ku yàquwul lañuy wax waaye fu yàqu àggul du am maanaam diw dey ku baax la waaye dëkk ba mu dëkk ak yàqute àgg na fa loolu nag mënees na ca joxe firnde ju leer muy dëkk boo gën a naw boo fa demee mën nga faa gis jëf joo xamante ni ñaaw ga jéggi na dayo tere ga ko sunu borom di tere ak araam ga ñoom nanu koy ñemee dangaa war da ngay jàpp sax ni dëkk bi xanaa nit waru fee ñemee def lii mooy li Serigne Touba jamono ngi ñëw joo xam ni ku yàquwul la ñuy wax maanaam diw de yàquwut waaye fu yàqu àggul du am loola nag firnde ji boo ko xoolee ci dëkk boo dem mën nga ko xool ci xale yi xool ko ci jigéen ñi xool ko ci ñenn mag ñu sàggan ni boo xoolee ci télévision bi léegi ña daa yàq xaaratuñu sax nit ñi di toog fanu dëkk yàqoo fa waaye ñoom ñu jóg jël budget bu bari muy noonu lislaam yi nga xam ni yàgg noo toog seen yitte yépp di lu fay lislaam te mënuñu ci dara ndax lislaam mooy li leen sonal mooy li leen déranger ku xool fa muy di seen petit gàlle ngay gis ñu jël xale bu ndaw boo xam ni mën nga dëkk ba fuuta ñu dem jëli ko kër ndaayam ak baayam dugal ko ci oto bu seer mu daw lu mat 400 kilomètres ñëw ba ndakaaru fekk si fi ay moroomam ñu dalal leen ci hôtel bu cher boo xam day nekk 5 étoiles ñuy lekk lekk gu neex di sol ñett yi nga xam ne moom la yonent bi bañ muy col gu gàtt te xat ngir lan ngir jàngal la benn way boo xam ni boo génnee seen yéene mooy ka way wa nga dàq ko ko gën koo ñeme public gën koo ñeme mbooloo gën koo mën a sol lu loolu lépp ñu jublu ci yàq te ñun ñu koy defloo ñun xamuñu ci dara ñun toog ci sunuy tele di seetaan ak a yuuxoo ak a bég képp moo ci sunu yitte moo waral mbokkum bi mu baax di seen allaaji Mbuub di jànkatu xasida def ci wayu am solo daan ni fomm yi di seen petit gàlle mbon la gu rëy gun dajale jëme ko it ci xale moytul ma lii matul a dem njiit yi ca bopp ba di ko doxal yow doo ca gis seen doomi xol ngir xam na ni lii am na mbugal yu rëy yuy feeñ ca kanam ab yàq fu mu ne du baax waxam du baax jëfam du baax moo gaa yi lii kat nan ci wax ngir yàlla ngir ñu am gërëm xam nga ni jël xale yu ndaw dajale leen teg leen ca kaw ku way ba dal keneen taxaw ñu maase tàccu tey gërëm te li ma naqari ci ndaje mii seen tur yu rëy yanuy amee tey tur yu mag ci réew mii lii ruslu na ñàkk na jom waajur yi ni xujj di seetaan ñii di jooy ñii di reetaan alal yaa kër ya def leen kéemtaan kenn ku ne di tëb ngir am fa ndam waajur wu nekk dey ab sàmm la sàmmal sa njaboot ngir yàlla ba ñu xam fan la ak naka la ñoo xam itam yàlla mii boroom ngir ku ne dees na la laaj mbiram faw ndax yaa di way juróom góor góorlul ba am ca ndam kun nga mucc ci mbugalam yàqu-yàqu bii dem na ba àgg ci góor fu mu la wanee gannaaw bu doxee lu mat fukki mètre ak juróom col gi muy sol dem na ba dootoo ko mën a xàmmee kee di dem góor la walla jigéen ndax couleur ya ak tubéy ja xat gi muy xat ci takkaay xeet takkaay takk caq takk lam lu nañu dugg ca couleur bu fés boo xamante ne leer na lii ci jigéen lañ ko xamee woon près du corps boo xam ni biir na la jigéen sax bu ko solee du mën a dugg ci yaramam moo waral ma wax ci ni maa góor guy takk lam jaaru wurus ceenu ngalam gii toppandoo dama ëlëm boo wun tubaab moonu sonal wàcc tubay kiris koros tubay jaxat gàtt taroos nga faf di temp di mel ni miis ñun roy lu bon moo sonal góor dëgg day takk tubéy cër ya dëgër bu mu doon ko nay na doon ko teey nangoo liggéey tey teel a yeewu ñeme njël góor ñi nañuy toog ki góor jigéen ju baax day dawi góor waaye bu dee riisoo ki góor romb na mboob sànni sa xal mboob nag ku ne xam ne ni boo ci sànneexal xal tàkkare la def jëppit wal iyaazu billaahi te it nañu xam ni képp ku ci toog ci lalub sukuraat loo mas a def danañ ko def kasetu vidéo tegal la ko nga di ko gis bu dee lu baax doo bëgg film bi jàll waaye bu dee lu bon sa xel mépp ci film bi jàll rek lay bëgg moo waral am na benn waay ñuy mas di nettali waaye si fii ni képp ku nekk ci lalu sukuraat loo mas a def sunu borom dana la tegal kaset bi mu ni ma sëriñ bi lu waay mas a def ma ne ko waawaaw mun ma kon nag ma ñaanal ma ne ko lan laa lay ñaanal mun ma da naan da naan ma sa kasetu Kaolack ba yàlla na lakk kooku kon daa mel ni Kaolack googu defoon na fa loo xam ne bis bu ko fàttalee xel ma sori sëriñ tuubaa nee na ndaxam ñi nekk Barzak bu ñu dellusi waatoon seen kër yi li muy jége jege jege jege jàkk ji du ñu àgg seeni kër ca jàkk ja la yem bi jaamu yàlla ndax seen kumpa daa deñ maanaam ku ci dekkiwaatoon doo dugg sa kër jàkka ja nga dem ndax da ngay xam la ngay def ci jàkka ji yiwa boo duggaatee sa bàmmeel lay jariñ tey it nga xame ci ni ndekete bakkan bu mos dund dana mos dee moo waral sëriñ Mbay Jaxate wax ni jekkil te riigu fi si yàlla sii bu fi jóg loo jëm jëmit kaw da ngay dellooti rekk fi suuf lalub getax ak lalub weñ ak lalub tagarak lalub selin boo ci tëddit wàcc dellu fi suuf mbaam ak gëléem ak fafal naaw ak wataaki ngelaw loo ciy warit du la tee bis ni cëng ci suuf néegub ñax ak mbaari seng ak taaxi suuf ak i kaw loo yàgg-yàgg ci ñoom it génn dugg fi suuf cerey lay ak wata boor ak ndapp ndiir aku sëb ak mbuuma kub coxa faf yem bis ba ngay gane suuf baadoola ak buura kub dak ñépp ñoo xale yem loo jël jëlit dée ngi xëy bis jël la dénk la suuf jëlub lingeer ak jëlub jaam ak jëlub xajayam lu yàgg-yàgg dañuy booloo ni meng ci suuf sëriñ Moussa Ka mbokkam ma feelu ko wax ni loo xejj xejj du tee dee def sa di la wër te loo ko bernde lu dul sag ruudu génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay wuy ji yàlla keroog mooy gën a mitti juróom-ñaar fukki ràbb yu sar bis buñ la dee jangti jangte yóbbu suuli ba ñëw ba jooy ya dal ñuy xëccoo alal ja ak la nga jur xarit ya fàtte la say doom daldi doon ni alal jigéen ñi tëñj la sàkket yépp xëy ni wesar ñeenti weer ca kanam ak lëf sa mbokk yu ñëw garoo jabar ya te dootoo denc faw jabar sa doom yu ndaw ya jirim yu mag yay fab sa barab jigéen ñu ndaw ña di waaj tey seetu tey wuti far loo yóbbuloo boo demee lu jëf ju yiw du fa saf mu nakkirun wa nakkirun ñooy taxaw di la xaar moo taxit nga toog a toog sa bis teru malaaka may rocc sa ruu muy metti lool te doo xaru ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi morso bu weex lañ lay lëmës alal ji yépp daat ni mes dallu carax sax du fa des ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi zikkar sa jip nga tàggu kër ñu àndandoo yóbbu la kër wuutee ngi nii ci ñaari kër ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi nga toog a toog ba ñetti fan nga daldi mel ni meddum tan yu tan yu wër ci bennub sën ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi suufas bàmmeel moo di sa ndës sax ya di aw ci sa nafas muy xasan lool te doo faxas ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi kon lii mën nga cee jànge ni daraja joo mën a am kàttan goo mën a am alal joo mën a yor tur woo mën a am sii goo mën a siiw koo mën a doon bis dana ñëw dee jël la dénk la suuf sëriñ ma Massayer Ndiaye radiyallahu taala anhu bi mu jébbaloo ci sëriñ Touba sëriñ bi da koo téye ab diir bàyyi ko mu daal di dellu fa mu jóge woon ba benn bis sëriñ bi woolu ko mu ñëw mu ne ko sa mbokk yi dañoo wax ni ba nga ñëwagul fii alhamdulilahi rabbil alamin nga daan ubbikoo ci ak julli bi nga fi jugee di ubbi ko bismillaahi rahmaani rahiim loo ci dégg mu ne ko ci yow laa ko dégg fekk na am na ca mbokkam yooyee ñu fa toogoon sëriñ Tuubaa leen julli defaroo wut ci alhamdulillaahi rabbil aalamiin yàqoo wut ci bismillaahi rahmaani rahiim daan ni bismillaahi rahmaani rahiim kumu ñu ne ko yàlla mu ne alhamdulillaahi rabbil aalamiin kumu ñu ne ko yàlla mu ne arrahmaani rahiim kumu ñu ne ko yàlla mu ne maliki yawmi diin kumu ñu ne ko yàlla mu ne akasa iyaaka naabudu wa iyaaka nastain foofu lay defaroo fa lay yàqoo boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastain malaaka yi koy jël rot nañu buñ seetee iyaaka naabudu ji di dëgg ci yow wa iyaaka nastain di dëgg ci yow ñu fab julli ga yóbbu bu dul dëgg ci yow boo yeboo sëlmal ñu bàyyi la ak sa julli am na bis Sëriñ Tuubaa di julli taw bi sóob waaye bi mu sëlmalee daa wax ni bi julli muy taw de xanaa métti na de ñu ne ko waawaaw mu ne leen waaye nekk ci biir bàmmeel muy tàkk nag bu gën a métti am na ko mës a jébbalu ci sëriñ Touba ca njaareem ni ko teen bii boo ma waxoon demal tàbbi ca ma tàbbi ca sëriñ Touba ni ko duma la ko wax ndax tàbbi ca amalu la njariñ amalu ma njariñ te yàlla digalu ko ana lu ci nekk kay mooy dangaa bëgg yàlla fay la loo jëful nga deme ko waxee noonu waaye loolu amalu la njariñ amalu ma njariñ demal jaamu yàlla loolu laa la digal am na ko ma sa ñëw ci sëriñ Saalix Mbàkke ni ko Mbàkke li des ci sama dund gii li sama fan jox naa la ko hàddiya sama yëngu ak sama dal sama lépp jox naa la ko sëriñ bi ni ko sàllaaw de loolu baax na waaye loolu lépp de jëfe ndigali sëriñ Tuubaa yi bàyyi tere mi moo ma ko gënal xaalis nag bari na ku naa la boo amee xaalis loo soxla jënd waaye nan xam ne xaalis mënta jënd ñett bi ci njëkk gor su gëm yàlla xaalis du ko jënd ngëm gaa tax ak ngor ga ñaareel ba lislaam xaalis du ko jënd waaye dañ koy jëfe bu ko xaalis doon jënd dëkk boo dem këf fa ëpp alal mooy jiite jumaa ji ñetteel ba dee ku mu dëgmal xaalis du ko faj bu ko doon faj borom milliard dee moo waral doylul te bul ittewoo wërsëg ba génn ndigal nit wërsëgam du ko raw wërsëg akub diggayam lu ci ñëwam jotagul loo ñoddi ñoddi du ñëw loo xam ne xas na ci ñëw loo dàq-dàq du dem am na mbërum làmb mu ñëwoon ci sëriñ Touba sëriñ bi ni ko noo tudd mu ne ko mëgay maram ndaw de laa tudd waaye mbërum ñoom rek lañu may wax sëriñ bi ni ko fii nag balafee kenn doon mbër daa daan ñeent ñii mbër ma jóg tàmbalee bàkku di kañ boppam naan maay diw ak doomu diw ak diw sëriñ bi ni ko déedéet daal di koy limal ñeenti noon yi muy bakkan bànneex saytaane ak àdduna mbër ma ni ko ñooñi ba àdduna sosoo ba tey yaa leen masa daan loola it muy lu wér ndax sëriñ bi moo wax ni jaawartullaaha dëkkaale nag sunu borom waaye nan la ko dëkk nan la dëkkaale ak sunu borom dana gën a feeñ ci kanam bakkan nag Serigne Touba wax na ni ci xiif lañu koy note seytaane ci tudd yàlla lañu koy note bànneex ci néewal ay wax ju amul njariñ lañu koy note àdduna ci néewal ab jaxasoo ci lañ koy note sëriñ bi moo wax ni jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in malaktu nafsi muy bi ci njëkk muy moom naa sama bakkan wa zaxzaxtu lain axastu min duniyaawu zaadi lil jinaan wan lil hawa wali safar janaan damaa yilif sama bakkan bu mënumaa jëmale fenn fu ma neexul bari na lu nit di rëccu bakkanam moo ko ko teg moo tax ku fal bakkan ilimaan mu jiite la ci jàkk joo bëgguta jullee ñaareel ba muy bànneex Sëriñ Tuubaa ni bànneex mënumaa def loolu ma neexul ndax tàggat naa ko ba li ma bëgg rekk lay def ca lay dox ñetteel ba di seytaane toroxal naa ko mënulu ma dara mënumaa maa jëme fenn ayasta rabbi abadan wa huwa almuin iblisa minni wa kaza kulla lain xaataltu fi lbaxri saytaanan wa kabkabahu xayral wara muttaba fi saxbi tabini moo tax sëriñ bi wax ni ku man sëriñ tubaa bu xasee iblis iblis fayu ku man bu la iblis xasee doo sañ a ndax soo fayoo dana la fàttali tarxiis gum la masa tarxiis loo wala mooy gum la def loo nga ni pat man rek lay xas ma sañ fayu ndax mosuma jàddaloo seen saa moo tax sëriñ Moussa Ka wax ni ko sëriñ bee di géejug yàlla nëxtil ba mel ni ñeex sëriñ boo lëmbaaje mbooti biiram mu andi téex àdduna moom mësumaa tax a xëy mosuma tax a gont wut fi lu may yóbbaloo ëllëg rek moo fi sama yitte moo tax dajale fi alali àdduna junu may doon ne amut bi xidmatil quraani wal xadiisi yasbutu laa bi dahabil mawruusi looloo waral mu dëkkaaleeg yàlla sunu borom Serigne Touba nee na juróomi xaaf yi ab murid du ko def muy xeebaate xastaate xuloo xeex ak xaru ma teg ca ni juróom yi benn bu ne mooy woo moroomam koo xeeb xas ko koo xas bu ko jógee mën naa xuloo yow xuloo dégg nañ ba tàyyi diw da doon nit xeex naa ak moom dégg nañ ba tàyyi diw daa xeex ak nit mer xaru kon nan xam ni yi benn bu ci ne day woo moroomam sëriñ bay Jaxate wax ni xastee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib suy bég di wax lu la saf loo xam ne lii gëmu ko ku bég ci yow ni la yaa gën ñépp saa yu meree ci yow ni ñépp la gën wax say ayib wane ko kon doo daw baraw ci merum nit mbaa nga jot ngërëmam moo tax defal la nga man yow loo mënul bàyyi ko juróom benn yi may bëggalim nag jikkooy gor la bi ci njëkk gor dina teral ku mu xam ak ku mu xamul gor dana xam lu jar wax noppi gor du wéet di wor gor du diggee lum narut gor du jàpp di bàyyi gor bu lekkee wàllam ba mu jeex day téye loxoom fukk yi ma ciy teg nag sëriñ Soxay bu Mbàkke wax na ni day sabab gudd fan ak wér-gi-yaram moo waral sëriñ Soxay bu Mbàkke wax fukk bi ci njëkk boo lekkee ba noppi bul lekkaat te la nga lekkoon reysul ñaareel ba wépp ñam wu mënta sàq mi bu ko wan ñetteel ba bul boole soow ak jën ak nen lekkandoo ko ci benn jotaay ñeenteel ba boo añee ba noppi nanga nga nelaw juróomeel bi soo yëgee ni war ngaa doxi aajo ca wanag wa bul ko téye di xaar demal doxi ko juróom benneel ba bul di yàgg ci wanag ndax day sabab jàngoro yu bari juróom-ñaareel ba ay bis gu ne na nga nàndalu muy fexe ba bañ a seere juróom-ñetteel ba bul takk soxna su la mag lool ba jéggi dayo juróom-ñeenteel ba bul yar jàngoro loola daal gaawal doxi faji ko fukkeel ba bul di dox ba sonn fukk yi daal ko def danga am wérug yaram danga gudd fan kon ñoo ngi santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax di sant seex Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke moom moo Modou Fati xëri ndax jàppale nañu ci liggéey bi lool di santaat bu baax Serigne Darou Touré mi nga xam ne moo nu yombal téere yi nga xam ne ci lañu doon gëstoo lii muy jaaykatu xasida nekk marché Moussante numéro bi 77 656 96 80. kon ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax di ñaan ci barke Seexul Xadiim képp koo xam ne dégg nga lii. lépp lu ciy njuumte ñu jéggal ñu ko lépp lu ciy lu jub def nañ ko hadiyi Serigne Touba jubli gi rek mooy bëgg ñëpp jariñu ak gën a xamaat fi nuy teg suñuy tànk di ñaanal Cheikh Ahmadou Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Moustapha Bassirou sunu wasila sunu borom guddal aw fanam ci barki Serigne Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu